an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadu as-Salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil bab ath-thalith bab babu sabr wa an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala daxaltu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak faqultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam innaka tu'aku wa'kan shadiidan qaala ajal inni u'aku kamaa yu'aku rajulu maa yu'aku rajulaani minkum qultu dhaalika anna laka ajrayn qaala ajal zaalika kazaalika maa min muslimin yusiibuhu wadaa shawkatun famaa fawqahaa illaa kaffara Allaahu bihaa sayyi'aatihi wa huttat anhu wa huttat anhu dunuubuhu kamaa tahuttu ash-shajaratu waraqahaa muttafaqun alayhi wal wa'ku wal wa'ku maghsul hummaa wa qiila al hummaa kon al imaamu an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu taala muy indi xadis numéro 38 muy fanweer ak juróom-ñett ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadisu Seydina Abu Saïd ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma xadis boo xam ne ñoom ci ñoom ñaar la ko Seydina Ata ibn Yasaar jële ah mu doon wax yi nga xam ne mooy dalub jullit ci coono. feebar bu takkook moom njàqare tiis yooyu yépp lor buy dal ci yaramam wala lu ko préoccupé tëj ko lu dul ne même bu dee ndig épine bu ko jam sax lu dul ne euh, boroom bi daf ci kafaara daf ci far ay bàkkaara léegi tey kon ñu war a gis beneen xadiis ba léegi ci buntu muñ yu mel di wax ci lu mel noone mu ne wa an ibn Mas'ud mu ngi jële ci Mawlana ibn Mas'ud ah gisoon nañ xadiisam ci jataay bi ñu bi ci tegu bi bi ko jiitoon bi muy wax ne yonent bi mu ngi mel ni maa gis yonent bi sallallahu muy imité wala di nettali yonent bi yàlla boo xamante ne nii ay ñoñam dañ ko dóoroon ba nàccal ko muy faxas deret ji di fomp deret ji naan allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun waaw kon mooy ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala wa arda mu ne kon wa an ibn Mas'ud mu ngi jële kon ci doomi Mas'ud Abdallah lu tuddoon radiyallahu anhu yal na boroom bi gërëm ko te kontaan ci moom qaala nee na ala nabi damaa dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak fekk mais mu ngi jànkoonte ñi feebar bu tar bi yaram bu tàng lii mooy Euh, feebaram bi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam ci la génne àddina waaw mu taroon lool waaw feebar bu tara tara tar la woon léegi nee na fa qultu boor am na ci benn riwaay imaam muslim ibnul hajjaaji al qushayriyu an naysaburiyu rahmatullahi alayhi dane wa huwa yu'ak daxaltu ala rasulillah sa alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak famasistuhu bi yadi fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam innaka la tu'aku wa'kan shadidan nee na damaa dugg ci Yonent bi alayhi salaam fekk mu ngi feebar nee na ma jël sama loxo laal laal yaram bi. mais ma ne yow dawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne yow mais yow jóg sa feebar bi sa sa mais dafa tàng jër yow sa feebar bi dafa metti dafa tar sa kii dafa tàng jër waaw mooy ci xumaa yi liñ ci gële ci ci similu gi waakan shadidan mii ku tara tara tar sax waaw fa qaala yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ajal aha kay voilà léegi nañ dikk fiñ ne woon <laughs> mu ne yaa rasuulallah yow yonent bi alayhi salaam innaka tu'aku wa'kan shadiida yow yonent bi alayhi salaam daal ah, kon mooy da koo laal waaw eh, loo may laale nii ah nga may laal <laughs> non waxul loo <laughs> ah tu'aku wa'kan qaala mu ne ajal ah, kay li wax noonu inni man rasulullah ka sallallahu alayhi wa sallam uuaku damay jànkoonteeg taraayu feebar sibiru kama bi nga xam ne yuaku noonu lay jànkoonteeg moom rajulaani ñaari góor minkum ci yéen mooy li feebar ba gën a tar bii daal ñaari góor moom moo may dal man yonent baay saa saa man lu toll noonu la ma borom bi di teg ci napp waaw waaw nee na qultu bi ma waxee loolu nag ma ne ko man ibnu Mas'ud waaw mais dalika anna laka ajrayn mais yonent ma saa parce que kon da loolu da ngaa war a am ñaari pay moo tax ngay souffrir lu toll ni ñaari góor ci góoy ngëm yàlla yi li ñuy souffrir ci mettit ci feebar nee na a yonent ma saa saam ne ma ajal ah, kay noonu la zalika kadalik mooy li nga wax noonu la parce que damay am ñaari pay waaw ne xamal ko leneen xam nga loolu te mu jàpp ne mbir mu ngir moo ngir yonent bi alayhi salaam bu yemoon foofu ñu ne lii min xusuusiyaati nabi sallallahu alayhi wa lii dafa bokk ci jagleel yonent bi alayhi salaam ne yonent bi alayhi salaam xamal ko ne déedéet que jullit bu ne la lay dal boo ko muñee ngir yàlla di nga ci am fay mu ne ma muslimin yusibuhu adan mu ne amul benn jullit boo xam ne lor dina ko laal léegi nag muy wax lor yooyu shawkatun sama fawqaha ak dig épine bu dee épine la bu ko jam xompe la wala li nga xamante ne gargamboose ab gargamboose nga jaar gargamboose gi walla xaaxam jam-jamu épine sama fawqaha jëm kaw lu ko féete kaw loolu lépp lépp loo xamante ne nii dafa laal ki nga xamante ne mooy a ngëm yàlla gi wa ki moo matu lu dul illaa lu dul kaffara allahu biha sayyi'atihi lu dul ne borom bi tabaaraka wa dina ci kaffaara dina ci far dina ci effacer li nga xam ne mooy ay ñaawteefam ay bàkkaaram waaye du yem foofu wa huttat ay ñaawteefam yu ndaw yi ay rëcc rëccam waaye wa mu daal di ciy rote anhu wëlliif ko jóge comme ci kaw zunubuhu ay bakkaaram yi gën mag yu ndaw yi waaw kamaa kenn ni nga xam ne tahuttu shajaratu comme ni nga xam ne noonee la garab gi di fëgge muy wadd waraqaha ay fëyam automne bi bu jotee automne bi ah après hiver bi hiver bi jeexee printemps ñëw après printemps été après bu été bi jeexee automne automne bi bu joxee da gis garab yépp bu dee tugal la ci dëkku nasaraan yi garab yépp seen xob yi day wadd comme noonu nag seen xob yi wadde musiba boobu moo dal moo xam déggu ko jam jëm kaw loolu lépp deful lu dul day fax mel ni luy fëgg di waddal hein li nga xam ne mooy bakkaari way ngëm yàlla boo bële way wommatu boo bële waaw moo tax am na ci benn riwaaya ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane lu dul ne mu ne ajal ma min muslimin comme riwaaya imaamul Buxaari bi baabu kitaabul marda baabu shiddatil marad kitaabu téereb al marda baabu buntu siddatil maradi buntu chapitre taruk feebar waaw foofu dane mawlaana ibnu Mas'ud nee na bi ma waxee loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane ma ajal maa min muslimin yusibuhu azan illaa hatta hatta hatta xam nga bee lan la woon illaa kama tahuttu waaw lii mun a hatta Allahu anhu xataayaahu kamaa tahaatu waraqu shajar benn la ñoo bokk lu ñuy teg borom bi day faxas ci moom ay bakkaaram kenn mi nga xam ne garab gi noonee lay bàyyee mu rot di waddal te noonu lay wadde waraqu shajar li nga xam ne mooy fureyu garab gi mooy xobi garab gi ni muy rote waaw mu ne nag xadiis bi kon muttafaqun alayhi al imaamu al-Bukhari yu daal na solo daal imaamu Muslim waaye ak ki nga xam ne mooy seen sëriñ ñoo sëriñu imaam Muslim daal imaam ad-Daarimi ak beneen sëriñ boo xam ne sëriñu imaamu Muslim la tamit ak al-Bukhari muy euh, imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima hadith bi dina ñëwaat hadith 914 imaam an-Nawawi mu ne al-wa'ku maghsul humma wa qiila al-humma mu ne al-wa'ku bi nga dégg kàddu googu ci biir tu'aku wa'kan shadiidan mu ne mooy laaluk siburu am ñu ne moom mooy ci boppam waaw nga sibiru day ànd ak tàngoor am ñu ne mooy tàngoor wiy jóge sibiru moom lay am ñu ne mooy sibiru gi ci boppam waa kon nag fii lan lañ ban ban ban kii ban lëkkaale la am ak bi nekk muñ mooy kon jullit bi lépp lu ko dal ci lor même lu ndaw mel ni euh, euh, jig bu ko jam wala puso bu ko jam wala yu mel noonu wala bant bu ko jam loolu lépp ba li ci kaw lépp bu ko dalee mu muñ ko te yàlla tax kooku nekkul lu dul da koy simpil di ko waddalal li nga xam ne mooy ab ay bakkaaram kon nag loolu mu am na solo kon nag al imaam an-Nawawi muy wax ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu mooy hadith numéro 39 hadis numéro 39 al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yusib minhu rawahu al-Bukhari qala al-musannif rahimahullah wa dabatu wa dabatu yusab aw yusib bi fathi saad wa kasriha kon al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne ah wa an abi Hurayra mu ngi jëlee ci hadis bi ci Seydina Abu Hurayra waaw mu ngi jëlee hadis bi ci Seydina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne annahu qaala nee waaw qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man yuridillahu bihi xayran képp ku yàlla bëggal yiiw namm ci yow yiiw yu kawe ya may la ngërëmam yëgati la ca daraja yu kawe ya lan mooy xew yusib minhu wala yusab minhu waaw mooy dina ko teg dina ko nattu dina ko éprouver teg ko ay lor yoo xamante ne mooy dal ci yaramam waaye ci ay bien wam ci ay alalam ci ay mbokkam yu ko jege yooyu yëpp borom bi dina ko teg waaw képp ku borom bi daal di bëggal yiw dina la defalal noonu waaw foo jaar loolu moom laa ma xaala du ñàkk waaw kon nag mu ngi noonu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i min al amwaali wal anfusi was samaraati wa bashiri saabiriin waaw ah, oh, suñu boroom waxoon na waat naa ne wala nabluwannakum waat naa ne dinaa leen dinaa leen peste dinaa leen natt bi shay'in tis lëf ci biir min al xawfi ci tiit wal ju'i te gisoon nañ ko mooy laaya ba imaamul Buxaari deux imaam euh, an-Nawawi deuxième laaya bi mu indi woon ba muy ubbi buntu muñ wax naa ne dinaa leen nattu ci lëf ci tiitaange ak xiif ak di wàññi seen alal yi ak li nga xam ne seen bakkan yi di ko faat wax samaraat waaw wala seen bakkan yi ma ñëw nga nekk boo partant boo portant lépp borom bi dagg sa tànk mooy defu accident sa tànk bi yàqu nga dem médecin yi ne kii tànk bi buñ bëggee waaji ci il faut ñu daggu wala loxoom bi loxo bi yàq borom bi ne maa leen di natt ci lool waaye sax seen bakkan yi ma jël leen wa samarat ak seen koom-koom yi ngeen doon am yiy meññ gi jóge ci seen tool yi waaye yiy meññ di jóge ci seen commerce yooyu yëpp loolu lépp maa leen ciy nax waaye bu boobaa wa bashiri saabiriin dëgëral ñi nga xam ne ñooy woy dëkk woy woy woy woy muñkat yi kon nag képp koo xam ne boroom bi daal dinay bëgg ci yow yiw nambal la yiw yusuf minhu mooy dees nañ ko nattu wala yusuf minhu mooy borom bi ci boppam dina ko nattu moo tax yu imaamul Buxaari ñaari jàng yooyu yëpp am Yusuf am na Yusuf am na waaw léegi ah <coughs> moo tax mu ne wa wu takk nañ yu Yusuf ak yu yu Yusuf bi fathi saad yi mooy saad bi ñetteelu lettre bi arab bi nekk ci digg yu Yusuf boobu léegi dañ koy maase takk nañ ko boroom xam-xam ni ne mooy fatha ci kaw waaye wa kasriha dañu wax rek yusib ñaar yëpp baax na waaw mu ngi noonu le <coughs> hein hein moo tax dinañ gis façon xadiis yu bari yoo xam ne yu mel nii la kon al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yatamannayanna ahadukumul mawta li durrin asaabahu fa in kaana laa budda faa'ilan falyaqul allahumma ahyinii maa kaanatil hayaatu xayran lii wa tawaffanii idaa kaanatil wafaatu xayran lii muttafaqun alayhi kon euh, bala ñu jàll fii euh, hadiis bi ñu génnoon dane woon euh, rawaahu al-Buxaari dane al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo waaye naka noonu solo na ko al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra ak al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhima ñoom solo nañ ko boo seetloo imaamu Ahmad daanaka hadis bu mu tudd solo wallah ah <laughs> non musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal wallahi ruknun min arkaani diin la <laughs> ilaha illallah non mais mais masha allah quoi ci ngay gis kuy def te yàlla tax borom bu nangoo sa sa sa daanaka boo xadis boo wax daanaka même muttafaqun alayhi boo seetloo ñi buñ lay wax ñeneen ñi xam nga Imam An-Nawawi tuddul ñoon moom bu nee muttafaqun alayhi ndax loolu mooy bi gën a kawe ci dara yaa xadis yeneen ñi du leen tudd mais boo seetloo seet leen xadis yi fi jaar yi daanaka néew na ñu ci gis boo xam ne neewul imaamu Ahmad solo na ko non. <laughs> mooy ibnu Muhammad ibnu Hanbal ash-Shaybani <laughs> waaw mooy sëriñu eh, giiru Hanbali yi waaw taalibe imaamu Shafi'i rahimahullah rahimahullah kon ak imaamu Malik ah imaamu daaril hijra idaa dhukira al-ilmu fa Maalikun an-najm waaw <laughs> al imaamu Malik ndeysaan taalibeem bi imaamu Shafi'i da wax ne bu ñu tuddee xam-xam imaamu Maalik mooy biddiw ba moo féete ñëpp doon wax naan maa tahta adiimi samaa kitaabun mislu muwatta'i imaami Maalik da wax ne amul ci suufu teegu asamaan asamaan tiimul bay bandal Qur'aan ginnaaw al Qur'aan asamaan tiimul téere bu gën a màgg téere sama sëriñ bi imaamu Maalik loolu la imaamu Shaafi'i radiyallahu ta'ala anhum doon wax kon hadith bi ñu jóge woon kon imaamu mu al imaamu euh, Maalik ibn Anas imaam Ahmad al imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhim ñoom ñoom ñoo ko bokk solo léegi nag ñu ñëw kon ci hadith bi nga xam ne moom la ci al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi daal di teg muy xadiisu saydina wa mawlana anas mu ne wa an anasin mu ne mu ngi jële ci saydina anas ibnu malik rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne saydina anas de neena qaala rasulullah neena dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa yatamanna yanna ahadukumul mawt li durrin asaba mu ne bu kenn ci yéen di mébét dee di mébét faatu parce que lan daa am daa am musiba bu ko dal daa am lor bu ko yàlla teg waaw mooy yow borom bi teg la lor nga ne ah problème bii daal ma dal ci àddina bi nii biiru àddina yal na ma yal na ma yal na ma borom bi faat rek yal naa dee waaw mu ne déedéet déedéet bu bu kenn def noonu waaw kon nag mu ne kon bu kenn di di di mébét faatu ndax daa am lor la dal bu la laal bu la borom bi teg mu ne nag fa in kaana laa budda bu dee nag mbir mi war nga tar naa tar la muy jànkonteel tar naa tar bu dee ne daal man du na ñàkk fa'ilan waa ji def lool fal yaqul kon na wax lii ne allahumma ee eh, yow sama borom ahyini yal nag ma dundal bàyyi ma may dund maa kaanatil xayaatu xayrun lii fekk daal dund ji daal hein moo gën ci man yàlla nag ma fi kon bàyyi ne ci sa xam-xam boo xamee ne daal dund ma ne ma des di dund moo gën ci man kon yàlla nag ma fi bàyyi fa ahyini ma kanat al xayran lii maa daama rek nekk dund moom moo gën ci man kon borom bi yàlla nag ma fi bàyyi waaye wa tawaffani yàlla nag ma faat waaw yàlla ma jël moom ma yóbbu ma ci sa ci yow ida kanat al wafatu xayran lii bu dee ne faatu moo gën ci man waaw waaw loolu la comme que borom bee xam yow bul toog rek naan borom bi yal naa dee ah musiba yi ma nekk moom man daal eh, malakul mawti moom bu ma bu ma sañoon moom ngoon moom moom du fi ñi muy jël tay kaaru ngoon bi du ma fi ba déedéet waaw déedéet yow boo manu la wax bul wax lool loolu la yonent bi alei saatu wax waaw bu la loru àddina dal musiba gu la borom bi teg àddina tax nga naan man man yàlla man kay yàlla bu ma ko woon fekke waay waay waay waay waay ndax musibaam àddina déedéet boo mënee nag mbir mi tar na wax dëgg yàlla moom tu rencontre des des grandes kii souffrances yoo xam ne mu ne bu boobaa waxal ñaan gi moo tax ñaan gi bokk na ci ñaan yi ëpp solo nit ki bu tellay ci yooyu muy wax lool allahumma nekk ci ay musiba yu tar waaw musiba yooyu nag nekkul rek ak feebar laaj yooyu am na la lekk musiba gi xam nga musiba gi mbir rëy nit koo xam ne da moom bëggul lu boroomam waaye gaa yi ne ko fii nag sa borom boobu nga fi dul jaamoo le pire mooy bu ne ñoo dañ ba pare mais lépp lu sa am du fi dox boroom xam-xam bu mel noonu nit yàlla bu mel noonu loolu mën na koo da koy feebar ndeysaan ndax day am dafa am xol day yaatu ngir bëgg nit ñi leer gi ko borom bi wan ak a neexoon waaye nit gis ko ba mën a cee nekk di gis seen jamaalu borom taaru borom bi ak yi nga xam ne yow dafay bëgg mais day ñàkk koo xamante ne kenn daanaka presque kenn melul noonu au contraire daay buñ ko gisee sax ka annahum humurun mustanfir farrat min qaswara dañuy mel ni ay gaynde yoo xamante ne nii ay ci boobu ay ay ay mbaam àll yoo xamante ne nii. dañoo gis gaynde sibi gu xiit googu di leen ñuy buddi di daw ngir bañ gaynde gi reere leen wala ñogonaloo leen wala añaleen noonu ñuy dawe moom moom ngay gis ne nit noonu lañ koy dawe bu bëgg bëggal leen yiiwu te xam ne lii ñu nekk kat ci gées buñ ci faatoo du paas ci ñoom loolu na koo feebar waaw waaye bu dee walla muy feebaru tamit durrim lool ci nga xam ne moom la la borom bi di teg mu metti lool teg la feebar boo xam ne c'est incurable kenn manu koo faj dem nga médecin yi ne ñun moom kenn manu koo faj tekkiwul ne fajam amul ndax yonent wala saa saa nee nañu borom bi wàccewul benn feebar lu dul wàcce na ak moom la koy faj waaw léegi nag bu dee saa dafa dafa dëppoo feebar ba ba daa dëppook la borom bi def moo koy faj waa day day faju bi iznillah day wér bi ci ndogalu yàlla waaw kon nag mu ngi noonu gaa yi nag ko ci fi ñu seen seen xam-xam tollu ndax dalika min al-ilm yi ñu ne kii c'est incurable ci dara waaw te waa ji il souffre il le ba manula muñ yàlla rey ma na waay waay bi mëbët na ne allahumma ahyini ma kana al-hayatu khayrun li wa ma kanat al wafatu na wax ne ah yow borom bi waay waay ah yi nii yàlla nag ma dundal waay ma kanat al hayatu xayrun lii ne dund moo gën ci man yàlla nag ma dundal wa tawaffani waaye nag ma faat idaa kanat al wafatu xayrun bu dee ne génn àddina moo gën ci man kon loolu mu ne hadis boobu noonu muttafaqun alayhi mu ne xadis bi waaw al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri daal na koy solo waaye na ko noonu ashaabu sunan al arba'a mooy ñan al imaamu Abu Daawuud Sulaymaan ibn ah, Ash'as as-Sijistaani ak al imaamu Tirmidi mooy kan Muhammad la tudd al imaamu Tirmidi Muhammad la tudd ah. Muhammad ibn Isa ah Abu Isa moo doon dàqantalam Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi ak ki nga xam ne an-Nasa'i muy Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb la tuddoon an-Nasa'i wala an-Nasawi rahmatullahi alayhi ak al-imam Ibn Majah mu ngi tuddoon Muhammad ah ah Muhammad la tuddoon ah moom al-Qazwini ah mooy al-imam Ibn Majah al-Qazwini ak ki nga xamante ne moom lañ doon doon doon man eh, eh, kii rek naan xoolal rek xadiis yu bari boobu yàlla imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhim ñoom ñoom solo nañ wax naan la xadiis bii dina ñëwaat ci wala boobu waxuñ ko woon bii bële lañ waxoon bi ci wala waxoon nañ ko bii voilà mooy dina ñëwaat en tout cas cinq cent quatre-vingt-six bii nii mu ngi bu Seydina Anas ibnu Malikin